abu zakariya an-nawawi rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi albaabi saabi'i wal ishriin ba'dal mi'a wa 'an Ya'iisha bni Tixfata al-Gifaari radiyallaahu anhumaa annahu qaala qaala abii baynama ana mudtaji'un fil masjidi ala batni idaa rajulun yuharrikunii birijlihi faqaala inna haadihi dij'atun yubghiduhaa Allah qaala fanadartu fa-idaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam rawaahu Abuu Daawuud rahimahullahu bi-isnaadin sahiih kon al imaamu alxafidu nawawiyu ginnaaw biñ gisee ci téere bii di kitaabu aadaabi nawm di wax ci tegginu nelaw ak buntu bi nga xam ne mooy wax ci tegginu nelaw eh, eh, ak ba ni ñu tegu ci jakaay bi ñu génn gisoon nañ xadiis bi ñu mujj woon gis moo doon huit cent dix-sept mu ne woon wa an xudayfata radiyallahu anhu annahu qaala kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam idaa axada madja'ahu min al-layli wada'a yadahu taxta xaddihi ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey mu teg ci xadis huit cent dix-huit mu ne wa an Ya'ish ibn Tikhfa mu ne mu ngi jële ci koo xam ne Ya'ish la tuddoon di doomi Tikhfata ah, al-Ghifari radiyallahu anhu maa yal na borom bi kontaan ci ñoom ah, ah, Tikhfata al-Ghifari bokk ci mbokku ñoom Seydina Abu gar yooyu waa Ghifar radiyallahu anhu Ya'ish moo ko jële ci baayam di Tikhfa annahu qaala mu ne qaala abi mu ne sama baay nee na di sixfa après nañ ñëw ci wuute bi am ci turam ak wuute yi nga xam ne ñoo ci am ba ñenn ñu jàpp ne lii dafa dafa jaxasoo daal waaw annahu qaala nee na mu ne kon sama baay nee na qaala abi baynama bi nga xamante ne nii daal ana man mudtaji'un damaa ne woon aji tëdd fil masjidi ci jàkka ji ban jàkka allil ahdi mooy jàkkay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muy masjidu nabawi sallallahu alayhi wa sallam ala batni dama dëfeenu sama biir bi laa dëpp teg tëdd teg ko ci suuf di tëdd tëdd noonu ci jàkka ji bi ma nekkee noonu rek isa ci ci kiis ak ak biir rek jekki rek rajulun benn waay yuharrikuni bi rijli di ma yëngal di ma di ma kobos di ma yëngal waaye bi rijli ak tànkam waaw la ma yëngale waaw fa qaala ba pare bi ma yëngal mu ngi naan inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah inna haadihi sa tëddin bii sa tëriwan bii waaw tëdd jiital sa biir nii dëfeenu moom la wolof naan dëfeenu dijaatun ak tëdd la goo xam ne yubghiduha Allah borom bi tabaaraka wa taala daf koo bañ waaw qaala nee na tex fa nee na ah fa nadartu ma xool bu baax kii ma yëngal bii damay wax lii fa ida rasulullah ma gis ndeke ndawal yàlla li la sallallahu alayhi wa sallama ñu ne xadis bi rawaahu soloo na abu daawud di al abu daawud as-sijistaani bi isnaadin ci càllale boo xam ne saxiixin bu wér la léegi laaj bu mi mooy est ce que ko soloo ñu ne la noo xadis bii ahmad ibn muhammad soloo na ko rahimahullahu taala al imam al imam an-nasa'i soloo na ko na imam ibn maaja sauf que ñoom au lieu ñu ne euh, euh, euh, ñoom waxuñu tur bii nii waaw waxuñu ne tix fa waxuñu tix fa ñoom tix fa waaw tix fa dinañ ci ñëw tix fa <laughs> waaw Qays ñoom dañ na Qays ibn Tihfa imaamu Nasaa'i dana Qays ibn Tihfa la waaw <laughs> waaw <laughs> kon loolu bo après loolu dinañ ci ñëw kon Euh, ñooñ ñoo ko solo kanta al imaamu ahmad ibn muhammad moom daal dinay solo hadis bi nii euh, rahmatullahi ala al jamii imaamul buxaari ci adabul mufrad daal dina koy indi foofee tamit wan al imaamu abu daawud en général duñu tudd adabul mufrad ah <laughs> waaw imaamul buxaari solo li foofale paac bi mais ca adabul awwalu mu ngi ko indi moom imaamu Abu Dawud awwalu kitaabil adab abwaabu nawm baabun fi rajuli yantabixu ala batnihi voilà mooy bunt bi wax ci waa ji nga xam ne day tëdd jiital biir bi ah waaw <laughs> xar kanamam géeg biir bi noonu tëdd mu ne haddathana Muhammad ibn al-Musanna mu ne nettali nañu moom imaamu Abu Dawud Muhammad ibn al-Musanna bi ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri ah, ku sëriñ waa kutubu sitta ah, rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Mu'adh ibn Hisham mu ne kii nettal mooy Mu'adh ibn Hisham ibn Abi Abdillah ah, mooy Sunbur ad-Dastuwa'i Abu Abdillah al-Basri al-Yamani ad-Dastuwa'i rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathani abi Mu'adh jël ko ci baayam di Hisham ibn Abi Abdillah Sunbur ad-Dastuwa'i Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mu ne an Yahya ibn Abi Kathir mu jël ko ci ponkal mi Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil Abu Nasr rahimahullahu ta'ala at-Ta'i mawlahum al-Basri al-Yamami rahmatullahi alayhi qala haddathana Abu Salama ibn Abu Salama ibn Abd al-Rahman mu ne gëneen nettama Abu Salama ibn Abd al-Rahman ibn Awf nekkoon doom ci Seydina Abdurrahman az-Zuhri radiyallahu anil jami' an Ya'ish ibn Tukhfata ibn Qays al-Ghifari voilà moom moo ko jëlee Abu Salama nga xam ne mi kenn du laajati siqatun <laughs> muksir waaw taalibi ñoom Seydina Abu Hurayra ak ñooñu radiyallahu anhu ñoom Sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anil jami' moom moo ko jëlee an Ya'ish ibn Tukhfata ibn Qays al-Ghifari ci Ya'ish ibn Qays Abdullah ibn Tixfa loolu nag moom lii la am nañu ne noo Ya'ish ibn Tixfa la ibn Qays du Ya'ish ibn Qays ibn Tixfa non Ya'ish ibn Tixfa d'abord ibn Qays am ñu ne noono du lool Ya'ish ibn Abdillah ibn Tixfa la am ñu ne noono Ya'ish ibn Tixfa al-Ghifari comme liñ gisoon fee ci euh, euh, Riyad bi am ñu ne noo Qays la ibn Tixfa ñii ne noo ibn Tixfa la ñii ne ibn Tixfa waaw ñii ne noo ibn Qays ibn Tuxfa loolu lépp ay wax la yoo xam ne dafa mujj jambaajoo daal di jaxasoo ci euh, moom mii euh, euh, ni mu tudd ak yoo yoo voilà tax <laughs> hmm? Abu Umar an-Namari mu ne uxtil fa fii ixtilaafan kasiiran wattaraba fiihi waaw mu ne moom wuute nañ ci turam ak ay turu baayam ak ci maamam ak yooyu mais wute gu bari te te na daal jaxasoo gu gu gu gu tar daal waaw ñii wa ngi naan tiffa waaw fa qiila tiffatu wa qiila tixfatu wa qiila tixfatu wa qiila tiqfatu tiqfatu sax am na tiqfatu am ñu ne Qays ibn Tikhfa am ñu ne Ya'ish ibn Tikhfa comme niñ ko gisee nii Ya'ish ibn Tikhfa ci Riyad bi ah am ñu ne Abdallah ibn Tikhfa la an nabi sallallahu alayhi wasallam waaw mais ñooñu ñépp xadiis yooyu yëpp ñépp ñu indi même bu dee turi yi wee wute nañ moo wax ma ne an-Nasaa'i ak imaam Maaja même bu dee tur yi wute nañu ma li ñu nettali ak kii te imaamul Haakim it soloo na ko mooy même nettali bii la <laughs> waaw yoo xam ne kon ndeke même personne bi la rek waaw dañu dañu jaawale dañu dañu ju kii yu pare waaw waaw moo tax euh, al imaamul Buxaari tudd na wuute yu bari tamit yu ci am waaw waaye ba pare mu ne tër fa moom xata un <laughs> waaw ku ne piir fa moom loolu njuumte la waaw <laughs> waaw <laughs> kon loolu euh, wute la bu bari moo tax ñenn ñi naan xadiis bi kon côté bi ndax lii du problème mais loolu du problème te am na yeneen i xadiis yoo xam ne yoo xam ne ñoo koy dëgëral ak yeneen i yoon yoo xam ne wér na fa te yoonu imaam abu ah, euh, bii nii wér na fi ñoom euh, ñoom ñii ñëpp ñoom Yahya ibn Abi Kathir ñoom ñi nga xamante ne mooy Abu Salama ibn Abdurrahman radiyallahu anil jami' ñoom jàllale bi ci ñoom la jaar. voilà même bu dee Ya'ish ibn Tixfa gaa yi xamuñu ko mooy mooy daa nekk koo xam ne mooy euh, nu mu tudd moom moom euh, euh, bàyyi ji saxaaba la jaxalatu saxaabi yi garaawul voilà <laughs> waaw waaw moom c'est pas y'a c'est pas un souci ça voilà léegi bu dee moom am na ñu naan moom mi Ya'ish est-ce saxaaba waaw baay bi di saxaaba sauf que fii dafa leeral ne baayam moom kaana abi waaw waaw imaamul Buxaari yi nag nee na ah que ne euh, Ya'ish ibn Tixfa jële ci Qays al-Ghifaari yi mu ne kaana abi mu ne Qays moom laa yasixu Qays fii mooy tudd ci turam nii di ci boole Qays moom ñi nga fi tudd léegi ñu tudd fi Qays Qays amu ci waaw <laughs> waaw mu ne am na ñu naan day faf jële ci Seydina Abu Bakr Abu Hurayra loolu wérul moom këre saxaaba la waaw mooy Tixfa euh, al-Ghifari léegi dañu wute nag ci turam lu bari comme niñ la ko waxe kon an Aisha ibn Tixfata ibn Qays al-Ghifari ibn Qays bii la Imaamul Bukhari ne Qays bi moom bokku ci yëf yi <laughs> wa annahu qaala kaana abi mu ne nekkoon na sama baay muy Tixfat ibn Qays waaw Tixfa mii saxaaba la am na tamit ñu naan Ya'ish Euh, que ne moom itam saxaaba loon bu loolu loolu moom mooy mbir mi leer na de toute façon hadis bi wér na voilà hadis bu wér la min ashaabi mu ne sama baay daa ne woon min ashaabi suffa parce que moom baayam moo bokkoon ci waa suffa mais moom bokkul woon ci ñoom waaw mooy waa suufa mooy ñooñ nga xam ne yeneen saa saam da leen defaroon ay way ñàkk muhaajiruun yi mais nag lamsaar yi léegi la ak ñi nga xam ne doxandéem la ñu doon ñëw Medina taamuñ fu ñu dal ak yooyu yeneen saa salaam utaloon leen benn angaar ci ginnaaw jàkkaam ji alayhi salaatu wassalaam foo am dañ ko defoon mbaar ñu man di fa fanaan di fa nekk moom lañ naan ashaabu suffa nga xam ne yàgg nañ ko fi wax ci Riyad bi fii Seydina Abu Hurayra ci ñoom la bokkoon radiyallahu anil jamii mu ne sama baay nag ki ñoom la bokkoon fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam baayam moo koy nettali mu ne mu ne yeneen saa salaam dawal yàlla saa salaam ne intaliqu bina ila bayti Aïcha radiyallahu anha voilà ci eh, riwaay imaam eh, Sayyidatu kii imaam Ahmad bi ginna leeral foofu dana yoneen saa salaam bu nit ñi ma soona euh, bu bu buñ julli woon timis wala julli buñ jullee gee ba pare da doon digal waaw saxaabaam yi ku mën a yóbbaale kenn rek ah waaw waaw kaana abi min ashaabi suffa fa amara rasulullah sallallahu alayhi wasallam bihim fa ja'ala ar-rajulu yanqalibu bir-rajul war-rajulu bir-rajulayni hatta baqiyat xaamisa xamsa fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam intaliqu fantalaqna ma'ahu ila bayti aisha waaw kon mu ngi noonu mooy loolu mooy riwaay imaam Ahmad mu ne sama baay dane yeneen saa salaam de mooy bu guddi jotoon euh, euh, nit ñi après bon day wax ku mën a baale rek ci way ñàkk ñu nekk fii waaw sa kër boo euh, mu bokk ak yow sa reer bokk ak njaboot ja waaw moom tuddoon nañ ko fi Seydina Abu Bakar daal di woon booleeg doomam ja Abdurrahman ibn Abi Bakr am ñu ne na dem ak moom moom mu dem ci yeneen saa salaam ñëw gan ya ne ñoom du ñu lekk fekk Seydina Abu Bakar ñëwul <laughs> loolu waxoon nañ ko mooy ñoom noonu lañ doon def eh, eh, xeetu solidarité googu nga xam ne duñ ne ñàkk nañ di leen ndeysaanu ndeysaan te kenn du jéem dara déedéet waaw yeneen saa salaam da wax ku mën a yóbbaale kenn ñaar ñu yóbbaale léegi nag bu nit lu def lu mu toll moom mooy dem ak moom allahu xam nañ kër yeneen saa salaam quand même ni mu meloon. nag ci riwaa imaam bi mu ne gaa yi nit ñi di yóbbu kenn ñii ñaar ñii léegi mu des ay cinq waaw yeneen saa salaam ne aywa ñëw leen ñu dem yéen ñu des. ñu dem ci bayta Aïcha mooy nekk sayyidatu Aïcha radiyallahu anha nee na biñ ñëwee yeneen saa saam ne ya Aïcha waaw <laughs> nuyoo ba pare <laughs> waaw mu ne fa qaala ya Aïchatu at'imna at'imina at'imina waaw yeneen saa saam ne Aïcha ah eh, jox ñu ñu eh, kii waay ñuñ mos dara waay jox ñu ñu lekk waay fa jaa'at bi hashiisha sayyidatu eh, Aïcha daal di indi li nga xam ne moom lañ naan hashiisha bon xasiisa benn lekk la woon boo xamante ne nii dañ koy mooñ ah mooñ gu woyof rek après daal di ciy sànni ay dogu tàndarma wala ay dogu yàpp wala euh, ñu daal di koy togg voilà léegi mu indi loolu fa akal naa ñu lekk tumma qaala yeneen saa salaam teg ci ne ay saatimiina waaw mooy bi ñu lekkee lool <laughs> mu ne waat bu ma ne leneen mënee ñëwaat ah ayisa do xam naa bu leneen mënee ñëwaat atimiina fa at bi xaysa Sayyidatu Aisha radiyallahu anha daal di indi xaysa booy euh, euh, ñam la boo xam ne ci tàndarma lañ ko doon defar ak li nga xam ne mooy crème boo xam ne dafa fermenté dafa dëgër waaw boole ko ak beurre ah léeg-léeg aqiq bi léeg-léeg daqiq lañ ciy def mooy mooñ loo xamante ne euh, farine lu ñu mooñ après moom lañ ciy def def ci les les fermenté kaye boobu bi nga xamante ne day day am ndax dëgër. bu xaw a dëgër boobu ñu daal di koy togg nag léegi nag sayyidatu Aisha daal di indi affaire boobee nag mislel qata mu mel ni euh, picc moomu tellement dafa ndaw mooy lu tuuti la woon voilà waaye euh, borom bi barkeel fa akal naa ñu lekk summa qaala nee ginnaaw gi nag yeneen sa salaam ne yaa Aishatu asqina asqina <laughs> isqina isqina yaa Aishatu isqina waaw <laughs> ne waat yow Aisha waaw isqina mooy léegi comme que jox nañu ñu lekk waa nandal ñu <laughs> fa jaat léegi nag sayyidatu Aisha daal di indi bi ussin min labanin fa sharibna mu daal di sayyidatu Aisha radiyallahu anha daal di dem indi li nga xamante ne nii mooy euh, benn euh, mooy gandum ab ab ab kii xadax boo xam ne bu rëy la moo gisoon nañ bi ñuy gis wàllu tuddoon nañ ko euh, bi façon ndab yi nga xam ne jamono yonent saa sax nañ ko la utiliser mooy us voilà mu indi bi ussin mu indi boo xam ne ci ci ci soow après daal di après nag ñu daal di ñu daal di masha allah ñu daal di naan nag <laughs> allahu akbar allahu akbar <laughs> waaw mooy qadaxum daxm kabir bu mag léegi mu indi ñu daal di naan bi nga xamante ne lool am na nag léegi nag yoneen saa salaam nag ne euh, euh, <laughs> euh, fa sharibna thumma qaala mu ne ginnaaw gi yoneen saa salaam tekki ne yaa Aishatu isqina fa jaa bi qadahin saghirin fa sharibna léegi nag bi mu ko waxaatee waa joxaat ñu ñu naanaat <laughs> mu joxaat ñu indi benn kopp boo xam ne bu ndaw la nag ñu daal di naanaat summa qaala nag léegi nag bi gisee ne lekk nañu naan nañu nag ba alhamdulillah ba masha allah daal yooyu saa salaam nañ nañu euh, in shi'tum bittum wa in shi'tum intalaqtum ila al masjid mais bu leen soobee euh, ngeen fanaan fii ah mooy sama kër ñu xool bon <laughs> masha allah <laughs> waaw masha allah <laughs> bu leen soobee après na ñëw ci njàngat yi yooyu in shi'tum bittum bu leen soobee daal ngeen fanaan fii waaye wa in shi'tum bu leen soobee it in talaqtum ilal masjid ngeen demaat ci jàkka ja rek fa ngeen fay nekk noonu hmm? yéenay seet rek xaalam bon fa baynama ana muttajon léegi fii nii mooy euh, riwaay imam kii bii nii euh, Abu Daawuda bi daa xaw a tënk yenn yi mais euh, riwaay imam Ahmad bi moo gën moo gën a dugg ci détails yi moom foofu dane yoneen saasam danañu in shi'tum bittum wa in shi'tum intalaqtum ila al masjid fa qultu la bal nantaliqu ila al masjid waaw nee na bi yoneen saasam waxee lool ñoom itam ñu nekk ñu amoon xel voilà xam nañ kër yoneen saa quand même njaboot gi ni mu bare ak yooyu ñëwuñ euh, nit duñ la may baaraam nga jël loxo bi yëpp voilà nee na bi yoneen saasam ne bu leen neexee ngeen fanaan fii de bu leen neexee nag ngeen demaat ci jàkk ji nee na ma man tex fa ma ne laa bal li am ba des nam tala ko ilal masjid yi ñun fanaan duñu fanaan fii sa kër gi nii dañuy dem ci jàkka ji rek jàkka ji néeg Seydou Ba si ñoo taqaloo rido bi rek ngay xëcc baal ñu dem ci jàkka ji waaw fa baynama ana min as-sahar nee na nag bi nga xamante ne nii nag ci lañ nekk noon min as-sahari ah min as-sahari min <laughs> fii nag la wax ji eh, eh, nekk ndax dina am solo lool am solo lool ci njàngat yi fa baynama ana muttaji'un fi fi masjid min as-sahari ala batni mu ne bi nga xamante ne nii moom laa tëdd ci jàkka ji min as-sahari waaw min as-sahari lu muy tekki yaane ah comme que guddi loon xam naa mooy daa tëdd ci njël quoi mooy lóbb njël suba gi noonu bu laata bu buy xar xanaa loolu ala batni fekk maa ngi tëdd ci sama biir laa tëdd loolu benn tekk la moo tax Cheikh Abdul Muhsin Al Abbad Euh, bi muy shara ujum yooyu mu def ci euh, sunanu Nasaa'i hafizahullah euh, sëriñ la bu jàngale bu nekk Médine mu ngi naan am nañu ne mina saxar mooy fajar mooy suba yi quoi saxar bi ñoo xam am ñu ne déedéet ak feebar la te loolu boroom awnul ma'bud ah rahimahullah moom loolu la fekkee affaire yi mooy waxul na njël la de mina saxar yi mooy daa amoon feebar pununu mun yi la amoon loolu mooy ak saxar zaatu riya mooy koo xamante ne dafa am feebaru problème respiratoire voilà <laughs> voilà mina saxari waaw moom noonu la ko tekkee moo tax mu ne as saxar dina am solo après pour ci côté njàngat yi euh, da day euh, insha allah day am solo lool sax lii nii mu ne moom boroom euh, awnul ma'bud mu ne mina saxar qaala fil mu ne borom al-Mirqaat nee na bi fatxatay dañ naan saha waaw wa fii nusxatin bi sukuuni saani saxar wa hiya riyaah intaha mu ne borom al-Mirqaat lii la la après mu ne yuqaalu bil farisiya bil farisiya chuch xaw ma chuch loolu xaw ma perse mu ne ci perse loolu lañ ko wax waaw léegi mu ne qaala fil misbah borom al-misbah nee na as-saxar ar-riyaah mooy mooy mooy mooy xëtër yi yu nit yi sa euh, appareil respiratoire yi waqila ma lasiqa bil hulqumi wal mari mooy li nga xam ne daa taqoog put gi ak yooyu sa sa sa sa euh, put geeg buum yi nekk foofu voilà min a'lal batni ci kaw biir bi ca kaw la taqaloog moom foofu loolu la waqila huwa kullu ma ta'allaqa bil hulqumi min qalbin wa kabidin wa riya lépp loo xam ne dafa taqaloog euh, put gi waaw ci xol res ak li nga xamante ne mooy poumon wa fiihi salaasu lughaat ala wazni Euh, fals wa sabab wa qal wa qafl mu ne lii lépp am na léegi mu ne wa jamu wa jama wa jam'ul ula suhur mithl fals wa fulus voilà léegi après bi waxee lool mu ne intaha mu ne wa qaala al-Jawhari fi as-Sihah mu ne imaam al-Jawhari borom nee na moom ci as-Sihah nee na as-sahar ar-riyah wal jamu ashar mithlu bard wa abrad waaw wala ba ba euh, as-sahru dañuy wax sahru di wax sahar waaw misle barad wa abrad mu ne kon borom al-Jawhari de borom al-Jawhari boobu imaam al-Jawhari boobu borom as-Sihah nee na as-sahar mooy poumon yi voilà mu ne wa kadhalika as-sahar wal jamu sahur suhur misle fulus ah <laughs> léegi nag mu ne wa fil lisaani as-sahar ar-riyah borom al-lisaan nee na as-sahar moo ar poumon yi wal jamu ashar léegi nag mu ne <laughs> gis nga kon. mu ne wa saxaru sawaadul qalbi mooy ñuul ñuulu la nekk ca xol ba wanawaaxiya ak wet ga am ñu ne non huwa al qalbu intaha mu ne wal maana léegi borom awnul maabud mu ne maanaa bi lii la ginnaaw bi mu leen dëlee lit xam nga lii dégg nga est-ce que dégg nga fenn fuñ naan la fajar ak lóob mooy mooy mooy mooy njël njël kenn waxu ko <laughs> mu ne wal kon wal maanaa ñoom feebar la da la ne kii dafa amoon feebar kon ci xol bi mu ne kon wal maanaa anna tixfata ibn qays kaana lahu dhaati ri'a maanaam bi mooy tixfa ibn Qays mii daa amoon euh, li nga xamante ne mooy feebar ci wàllu noyyi falida looloo tax kaana muttajan ala batni looloo taxoon mu tëdd ci biiram wa anna saahiba zaati ri'a ki nga xamante ne daa am feebaru euh, respiratoire la yastati'u an yanaama mustalqiyan manu la euh, saat mooy contraire u defeenu ah mooy nga jaaxaan voilà jaaxaan nga xam ne sa bopp bi day féete ci kaw asamaan si day féete di gis toit beeg loolu li ajlil wajaay moom mënula tëdd noonu ndax mettit bi muy jàm bu muy bi muy yëg wallahu aalam yàlla nag mooy kii na xam kon gis nga ñii liñ ko tekkee amul fenn koo xam ne moom la ñuy wax njël loolu nag boo gisee ñuy taxaw ci lii <laughs> mooy après njàngat yi insha allahu taala day am solo lool kon nag mu ne borom kon bi ma tëddee yonent bay saa saa nekk tëdd foofu ah bi nga xamante ne fa baynama ana muttaji'un fil masjid min as-sahari ala batni bon bu dee ñii liñ ko tekkee mooy fekk dafa amoon feebar respiratoire nooyi ma tëdd moo taxoon ma tëdd noonu voilà bu dee nag ñi nga xam dañ ne mooy ci njël gi la doon nelaw mooy la doon nelaw tëdd ci biiram yeneen saa salaam nag idaa rajulun rek benn waay yi di ma yëngal bi rijli ak tànkam fa qaala mu ne ma inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah mu ne ma yëngal ma tànkam ne ma sa tëddin bii borom bi da koo bañ qaala fa nadartu ma xool fa ida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma xool ndekk ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam bi noonu la al imaamu abu daawuda rahimahullahu taala daal di soloowe hadis bi mel nii nag laata ñuy ñëw ci jàngat yi ku mel ni sayna abu hurayra radiyallahu taala eh, eh, eh, anhu wa ardah daal dinay soloo hadis bu mel nii solo na xadis bu mel ni moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa arda comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Abu euh, at-Tirmidhi daal di solowee na ko noonu al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi ah, te boobu euh, euh, ci Seydina Abu Salama la jóge niñ gis sànk ci tàllale bi Euh, mu jële ko ci ki nga xam ne mooy Ya'ish ibn Tighfa moom Abu Salama ibn Abdurrahman boo ko jële bii ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala imaamu Tirmidhi mu ngi ko indi ci abwaabu euh, al adab an rasuulillah sallallahu alayhi wasallam baabu maa jaa'a fi karaahiyati al ittijaa'i ala al batn buntu bi wax tere bi ñu tere waaw léegi nag dina ñëw est-ce que loolu karaahiyatu tahriim la wala karaahiyatu tanziih est-ce que sibeel goo xam ne daa yem ci lu ñu sib noonu wala boog daa jëm ci xaraam parce que quand même yoneen saa sam nee na lii yàlla da koo bañ tëddin wii yàlla da koo bañ xoolal sayna Abu Hurayra li mu wax an Abi Hurayra sayna Abu Salama radiyallahu anhu foofu la ko kon al imam at-Tirmidhi indi mu ne annahu qaala Abi Hurayra annahu qaala ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam rajulan muttaji'an ala batnihi fa qaala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa gis benn waay boo xam ne mu ngi tëdd ci biiram mooy dafa dëfee na yeneen saa salaam ne ko inna hadihi dij'atun la yuhibbuha Allah ne ko lii ak tëdd la boo xam ne hein eh, kii de borom bi tabaaraka wa taala bëgg akbar kon mu ngi noonu eh, nga gis mu ne wafil baabi an tihfata imaamul imaam at moom moom waxul moom moom moom dëgërulul tix fa dane tix fa moo gën a wér déglu ko mu ne wa fil baa bi nekk na ci bunt bii di wax ci euh, tere buñ tere tëdd euh, jiital sa biir an tix fata xam nga sànko biñ lay wax euh, <laughs> turu tix fa mi Ya'ish ibn tix fa al-Ghifari yi wax nañ la tur yu bari tix fa yi waxoon nañ la ko wa ibnu Umar ak ibnu Umar mu ne wa rawaa Yahya ibn Abi Kathir hadha al-hadith an Abi Salama an Ya'ish ibn Tihfata an abihi mu ne te mooy hadith biñ gis bu imaam Abu Dawud bi mu ne imaam eh, eh, Yahya ibn Abi Kathir de soloon na xadis bi jëlee ko ci Abu Salama mi ngi gis léegi ibn Abi Abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu an Ya'ish ibn Tihfa mu jëlee ko ci Ya'ish ibn Tihfa an abi mu jëlee ko ci baayam mu ne wa yuqaalu imaamu Tirmidhi mu ne dañuy wax nag Tihfata ma am na ñu ne am Tihfata waaye Tihfatu wa sahihu Tihfa gis nga moom da ne moom fii moo gën a dëgër imaamu Bukhari ne Tihfa moom waaw li <laughs> taalibam bi nee na wa ma ne wér ci turam mooy Tihfa waaw waaw mu ne waqaala waaye nag wax na ba'dul huffaad yi ñi nga xam ne nag moom ay boroomi xam-xam la ay hadiis yu mag ñoom nee nañu am na ci ñoom ñu ne as-sahihu Tixfatu ñoom Tixfa comme nii koy Imaamu Nawawi indi fii mu ne wa yuqaalu dañuy wax tamit Tixfatu Tixfa mu ne ya'ish huwa min as-sahaaba ya'ish ci sahaaba yi la moom laa doon wax bu boobaa où est le problème ya'ish bu dee saxaaba la bàyyi yi di saxaaba <laughs> jeex léegi ana iftirab bi saxaaba garaw waaw moo tax mu ne ya'ish huwa min as-saxaaba laa wax ya'ish mii ci saxaaba yi la bokk te nee na la ya'ish ibn Dihfal an abiihi ci bu jëla ko ci baayam te baayam moom la la ne moom moo bokk ci waa lu suffa kon mooy baayam a bokk ci waa ahlu suffa doom ji saxaaba la mais euh, jot la dund loolu baayam nag di ko nettali ñoom nañ dund <laughs> waaw kay kon gis nga kon xadiis bu mel nii e, e, da ngay gis ne kon moom nii Seydina Abu Hurayra indi na ko na ko noon Seydina Abu Dhar e, radiyallahu taala anhu wa ardaahu moom itam te wax na la Ibnu Umar tamit ah Seydina Abu Dhar tamit radiyallahu anhu moom nee na yeneen saa da koo gis xadiisam dafa wax ne lii nii tëdduwaayu tëddiinu waa safara lañ loolu la ko yeneen saa wax waaw. ne ko lu tax ngay tëdd tëdd tëddiinu euh, ahlu naari quoi waa safara ñooy tëdde noonu <laughs> ñooy tëdd tëdd ci seen biir ah. loolu <laughs> ñoom ñoo koy def léegi kon nga gis euh, euh, mooy beneen bi am na tamit ñeneen ñum ñëwe boo xam ne da ne lu tax ma gis da ngay tëdd tëddinu ñi nga xam ne al maghdubi alayhim ñi nga xam ne borom bi da leen a mere kon luy lépp nga gis ne kon lii lépp day Euh, mu nekk ay mbir yoo xamante ne euh, boo gisee nag hmm? euh, mu demee noonu al imaam Ibn Maaja moo solo bu imaam hadiisu Sayyidina Abu Dharr bi yeneen saa saam ne innama hiya dij'atu ahli naar ne tëddinu yi tëdd dëfeenu jël sa biir bi dëpp ko di nelaw mu ne loolu mooy tëddiinu waa sawara ñooy tëdd noonu waaw kon nag te jullit bi waroo niruloo ñi nga xamante ne loolu nañ ci gën a ñëw ci njàngat yi ci ñi nga xamante ne mooy waa safara tamit <laughs> ak tamit loo xam ne danay yàlla bëggu ko waaw kon loolu nga gis ne kon loolu euh, lépp daa nekk loo xamante ne ni euh, lu ñëw la ci hadis bi nii waaw <laughs> hein euh, léegi ginnaaw loolu mu des léegi njàngat yi insha allah ginnaaw bi ñu defee lii ci côté wër wër affaire bi kon da ngay gis ne ibtiraab bi ñuy wax lenn li di ko wax dëgg la ci tur bi loolu am na ci comme ni ko imaamul Buxaari yi waxe waaye mooy mbir mi ya'ish bu dee saxaaba la comme li imaamul euh, euh, kii wax euh, at-Tirmidhi ne ya'ish huwa min as-saxaaba ya'ish ci saxaaba yi la bokk baayam di saxaaba te ki ko jële ci moom muy Abu Salama kenn du laaj mooy kan waaw Yahya ibn Abi Kathir kenn du laaj mooy kan voilà <laughs> waaw mooy càllale boobu moom càllala naqiya naqiya ma sha Allah waaw bu leer nañ la te set wecc la waaw <laughs> waaw ah, kon eh, eh, loolu ñoom eh, kanta ñoom Mu'aaz ibn Hisham ñoom moom hadith xaraj mu jële ci baayam li Hisham ad-Dastawaa'i Muhammad ibn al-Muthanna mi ne ci kaw moo tax Imaam an-Nawawi rahimahullah ne bi isnaadin rawaahu Abu Daawud bi isnaadin ci càllale boo xamante ne sahih bu wir la kon nag mu ngi noonee loolu lu ama am solo la mooy hadith la boo xam ne bu wir la waaw tanta ñi nga xam dañ ne mustarib la moo tax dañ ko loolu mukk loolu moom dekk ko ta wax nañ la lan moo tax te ne loolu nekk ko mooy lu wér la wallahu taala alam léegi nag euh, dañuy euh, yem ni insha allah parce que hadis bi daa bëree njàngat waa ci jataay bii di ñëw insha allah léegi nag ñu dugg ci côté njàngat yi mooy tàmbali nañ ko mooy taxrij bi mooy premier mais ci côté li jëm ci biir hadis bi li muy wax ci façon tëddin boobu mais it gis nga hadis bi ni mu guddee ak yeneen saa salaam façon bi nga xam ne noonu la doon doxalee ak saxaabaam yi nga xam ne way ñàkk lañu ñu ak ñi am conseil yi leen doon jox ko mën a dimbali sa mbokk Abdullah yóbbaale bokk ak moom la nga am. Euh, loolu yëpp mu nekk ay jàngat yoo xam ne yu nekk ci xadiis bi rawatina nag li lëkkaaleeg suñu bunt bi ci wàllu façon euh, di wax ci euh, tegginu nelaw kon loolu it lu am am solo la xam naa kon dañaa yem ni insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu daal di.